an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamis wa salaasiin wa an Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa tu'zi imra'atun zawjahaa fi dunyaa illaa qaalat zawjuhu minal huuril 'ayn laa tu'ziihi qaatalaki Allaah fa innama huwa indaki daxiilun yuushiku an yufaariqaki ilaynaa rawaahu tirmiziyu rahimahullahu wa qaala xadiisun xasan kon al imaamu nawawiyu rahimahullah muy ñëw ci cëppaandaw gi muy xadiis eh, eh, eh, yi nga xam ne ñoo mujj ci bunt bii ñu nekk muy buntab ñaar fukk non fukk ki fanweer ak juróom wala garab numéro fanweer ak juróom di garab numéro trente-cinq wala chapitre trente-cinq ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum ci bunt bi wax ci xaq bi nga xam ne moom la jëkkër ji am ci kaw soxnaam ci suñu jotaay bii ñu génn nag gisoon nañ ñaari xadis eh, non gisoon nañ benn xadis mooy xadis sayyidatu ummu salama radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu doon xadis numéro deux cent quatre-vingt-six ñaar téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn mu waxoon ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ayyuma imra'atin maatat wa zawjuha anha raadin daxalatil janna moom lañ gisoon walillahi alhamdu wal minna mu deseñu nag ñaari xadis ngir jeexal buntu bi muy xadis numéro deux cent quatre-vingt-sept ak deux cent bi moom lañ war a gis muy ñaar téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar mu ne wa an Mu'aaz ibn Jabal mu koy jële ci Seydina Mu'aaz di doomi Jabal radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi muy jële ci yonent bi alayhi salatu wassalam annahu qaal mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam nee na laa tu'zi imra'atun zawjaha fi dunya mu ne benn jigéen gis nga dañ doon wax dañuy yoon zawj eh, soxna si la ci jublu ak zawjatun waaw ni nga xam ne noonu lañ koo xawoon ci suñu jotaay bële waaw bi mu ne idaa da'a ar-rajulu zawjatahu waaw ñaar yooyu yëpp gis na yonent bi alayhi salaatu salaam wax na zawjatahu wax na zawjata loolu lépp zawj te jigéen gi lañ ci jublu même bu dee zawj moo gën a siiw waaw waaye zawjatun loolu it dañ koy wax mu ne laa tuuti du lor benn jigéen zawjaha ah ah nga ne ma non zawjaha fii jëkkëram lay wax ma ne la non bi ci tegu illaa qaalat zawjuhu min al-huur al-ayn illaa ne bu ko defee xaalat dina zawjuhu soxna <laughs> jigéen la di <laughs> min alxuur te bokk ci ñi nga xam ne alxuurul ayn mooy uurul ayni li to <laughs> ros ñi naan xam ne seen bët ya la ca ñuul dafa ñuul la ca war a weex weex tàll alayin mooy nag bët ya yaatu te rafet du yaatu lu ñuy ŋàññe de yaatu taaraay la ak taar waaw lu dul mu ne benn soxna benn jigéen du lor jëkkëram ji ko yàlla booleel fii ci àddina lu dul ne soxnaam sa ko yàlla dencal loolu daa wax benn rek mais ñu bari la ñuy doon ruuy ni du benn la ci nit di ama ah. <laughs> déedéet walla moom euh, manque de polygamie moom ci àddina bi la am waaw ko dee moom jeex na boo waree dem àjjana non àjjana moom benn soxna amul waaw loolu moom amul <laughs> benn soxna kese ça n'existe pas waaw ajjana moom wa hurun ayn ca suuratul waaqi'a ka amsaalil lu'lu'i al maknuun mel ni misaalam li nga xamante ne nii mooy eh, gànjar gu gànjar goo gële koraay yu am solo yoo yële al maknuun ba ñu denc waaw ñoom loolu lu ñu bari lañuy doon kadhalika wa zawwajnahum bi hurun 'ayn ca suuratu duxaan naka noonee ñu daal di leen séyale may leen fa ay soxna yoo xam ne bi hurun 'ayn waaw kon nag mu ngi noonu moo ci àddina bi la xew waaw léegi mu ne sa nga xam ne moo nekk fële moo nekk addi moo nekk yawmal qiyam moo nekk ca àjjana waaw muy xuuriin xuurun ayn waaw lu dul ne lan la koy wax danaan ko laa tuusi waaw di jël pa di di jël li nga xamante ne nii nooy comme ci day wax ak di wax ak soxna si nga xamante ni mooy soxna si eh, boroom këram bii ko boroom bi nar a booleel ëllëg ah kim ko boolee la ndugun fii mu koy sonale nii moom mu ne fële mel ni koy di di wax ak moom nag waaw naan ko laa laa tuuti moo yow bu ko war bu ko lor xaatale killaa nooy cim yow rek <laughs> waaw cim yow waaw du ne yàlla na la yàlla rëbb ah même bu dee ne day tekki loolu waaye mooy eh, du ci du du du kàddu yi foo ko gisee ci arab rek dañ cee jublu la nga xam ne mooy li muy tekki dëgg xaatale killaa xam ne lool mooy yàlla rëbb na ko ah qaatalahu allah ah boo ko déggee mooy yàlla na rëbb na ko waaye mooy cim yow rek <laughs> waaw ah fa innamaa huwa sama borom kër bii la borom bi boolee dagul fii ci àddina moom nekkul indaki fi yow daxilul mais gan la fi rek dafay dugg ni noonu rek ab gan la ci yow yuusiku léegi nag an yu faari an yu faari xakki mu takkalo koog yow ilay naa ñëw ci ñun ñii <laughs> waaw waaw <laughs> waaw gis nga de <laughs> euh, <laughs> mu ngi noonu ah benn bi mooy xawra yu bari mooy xuur waaw kon nga gis ne kenn nag ci ñoom ca mooy jël nekk porte-parole ñeneen ñi waaw ne ko yow yal na bu ko lor cim yow rek yow kii nekkul lu dul ne daa nekk ci yow nii rek de passage ah gan la ci yow rek léegi mu mu mu tàqaleku ñëw ci ñun mooy ci ñun nga xam ne nag dund gi moom du jeex foofu moom aba ilal abad la mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko waaw ki nga xamante ne mooy at-Tirmidhi al imam at-Tirmidhi wa qaala bi mu ko solowee nee na mu ne xadithun xadis la xasan bu baax léegi est ce que moom dong moo ko soloo lañ naan la déedéet al imamu Ahmad soloo na ko na ko noon al imam Ibn Maaja al-Qazwini rahimahullahu taala al imam at-Tirmidhi mu ngi ko indi ci abwaabu radaa'i an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun waaw baabun kese la def waaw buntu loolu ñoon mu ne haddathana al-Hasan ibn Arafa mu ne ki ñu nettal mooy al-Hasan ibn Arafa muy al-Hasan ibn Arafa ibn Yazid al-Abadi Abu Ali al Baghdaadi wal mu'addib rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddasanaa Ismaa'iil ibn Ayyaash mu Ismaa'iil ibn Ayyaash ibn Sulaym al-Anasi Abu Utba rahimahullahu ta'ala al-Azraq rahimahu al-Himsi an Bahiir ibn Sa'd mu jële ci Bahiir ibn Sa'd di Bahiir ibn Sa'd as-Suhuli Abu Khaalid Euh, alximsi moom tamit rahimahullahu ta'ala an Xaalid ibn Ma'daan moo ko jëlee ci Xaalid ibn Ma'daan ibn Abi Kir euh, euh, ibn Abi Karb kii Ma'di ibn Abi Karib voilà <laughs> ibn Abi Karib mooy comme saxaabu bële ibn kii. Euh, ibn Ma'di Karib voilà Xaalid <laughs> ibn Ma'dan ibn Abi Karib al-Qula'i Abu Abdillah euh, al-Himsi ñi ñëpp waa Hims lañu waa Sham euh, an Kathir ibn Murra moo ko jëlee Kathir ibn Murra al-Hadrami muy Kathir ibn Murra al-Hadrami ar-Rahawi Euh, Abu Shajara ñi ne Abul Qasim al-Himsi moom tamit mooy ca waa Sham rahimahullah alayhi an Mu'aaz ibn Jabal moo ko jëlee Seydina Mu'aaz Seydina Mu'aaz ibn Jabal ibn Amr ibn Aws ibn Aa'iz ibn Adi ibn Ka'b ibn Amr euh, nga xam ne ci waa Xasraj la bokkal al-Ansaari Abu Abdirrahmaan al-Madani fekke woon na Badar mooy ki nga xam ne jarul présenté Seydina Mu'aaz hadaaka alshab bi nga xamante ne nii li ko li ngëneel yi mu am ak ni mu taxawoo diine ji nekk ki nga xam ne mooy porte drapeau boroom xam-xam yi ëllëg ca suñu boroom ca yawmal qiyaam Seydina Muaaz génn àddina ci ta'uun Amwaas jamono ci jamonoy xilaafa Seydina Umar ci la di sept ñii ne dix-huit hmm, ci la génn àddina foofale ca Sham fa la ne woon moo tax ñii ñépp soloo ko ci ñoom ci waa Sham lañ bokk eh, rahmatullah alayhi Hims mooy fa nga dégg naan Homs Homs rek te waa bi naan Homs mooy Hims hmm? mu ne an innabii sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa tu'zi imra'atun zawjaha fi dunya illaa qaalat zawjatuhu min al-huuri al-'ayn laa tu'zi qaatalaki llaahu fa innamaa huwa 'indaka dakhiilun yuushiku an yufaariqaki ilaynaa haadhaa hadiithun hasanun ghariib laa na'rifu illaa min haadhal wajh wa riwaayatu Ismaa'iil ibn 'Ayyaash 'an ash-shaamiyyiin aslan wa lahu 'an ahli al-Hijaaz wa ahli al-'Iraaq manaakiir at-Tirmidhi yu Abu Isa indi kon nga gis ne loolu la mu ne léegi hada li hadithun hadith la boo xam ne hasanun bu baax gharibun imam Nawawi tout le temps ci hasan gi lay yem moom ta du du du euh, Euh, du du du ñàkk ne moom kii yim ci yor ci riwaay ki version yim yoroon ci sunanu Tirmidhi foofu la yem ci xasan bi mais ñu naan nañ xasanul gharib yiñ fi romb yëpp xasanul gharib la def moom mu wax xasan kese xasanul gharib laa na'rifu xamuñu ko illaa mooy xasan bu baax la gharib bu tumuranke laa na'rifu xamuñu ko illaa min hadha al wajh hadis bi lu dul ci wàll wi mu ne wa riwaayat Ismaïl ibn Ayyash mu ne kàllale euh, hadisu Ismaïl ibn Ayyash foo ko gisee xam nga dane la haddathana imam Tirmidhi dane haddathana al-Hasan ibn Arafa qala haddathana Isma'il ibn Ayyash Isma'il ibn Ayyash ibn Sulaym al-Anasi mali Abu Utba al-Himsi al-Azraq rahimahullahu ta'ala hmm, moom nii eh, moom la lay wax ay mbirum ndax man nga ne ah càllale bi lii est-ce que wér na sax li tax moom mu ne saxiix la xasanun saxiix non xasanun gariib mooy bu baax la bu tumuraankeem nga ne ah mais Ismaïl ibn Ayyash est ce que boroom xam-xam yi d'accord nañ ci moom mu ne wa riwaayatu Ismaïl Ismaïl ibn Ayyash moom an ash-Shaamiyin bu jëlee ci waa Shaam aslah waaw mooy moo moo gën a moo gën moo gën a baax mooy moom riwaayam léegi nañ wax loolu wala hu waaye ñeel na ko an ahlil Hijaaz bu dee daa jëlee ci waa Hijaaz waa Makka ak Medina ak ñooñu wa ahlil Iraaq ak waa Iraq bu dee daa soloo ci ñoom moom ci ñoom manaakir ay xadiisam yoo xam ne borom xam-xam ne nanguwuñu ko loolu lenn rek la lay bëgg a wax mooy daal imaam al-Haafiz ibn Hajar wax ci at-Taqrib mu ne Ismaa'il ibn Ayyaash ibn Sulaym al-Anasi euh, euh, moom al-Anasi wala al-Ansi mooy comme al-Absi di nuun Ansi Abu Utba al-Himsi saduq mu ne ku dëggu la fi riwaayatihi an ahli baladihi bu dee ku dëggu la bu dee dafa sowoo ci waa ñoñam mooy waa Shaam Eh, moom daa nekk koo xam ne nag ku jaxasoo la waaw waaw waaye ku jaxasoo la fii gayrihim bu bu solowee ci ñeneen rek mooy affaire dootul leer waaw mina saamina mu ngi bokk ci tabaqatu saamina ci tabaqatu ruwaat mooy huitième bi eh, juróom-ñetteelu tabaqa bi ci la bokk loolu mooy lan noo Ismaïl ibn Ayyash bu solowee ci waa Sham xadiis ba baax na ndax ñoom la xam te ku dëgër la mooy ku dugg la ku dëggu la sokka moom ñoom la xam waa Sham waa dëkkam mais bu soloowee ci ñoo xam ne dëkkuñ dëkkam waa Irak waa Taïf waa Médina waa Makka waa Yaman waa noonu moo du baax parce que xamu leen te day jële ci kooku nekk rek waaw day ñëw rek di jël alors que bu dee am dëkkam xam na leen xam na ci ñu muy jëlee ñi mu dul jëlul te ku dëggu la voilà kon nag mu ngi noonu loolu moo tax te hadis bii gis nga ñoom ñëpp waa Hims lañ mooy waa Sham fële ca Homs waa Hims ca Sham moo tax hadis bi nekk boo xam ne bu xasan la kon nag mu ngi noonu Seydina Muaz kon radiyallahu anhu mu ne yonent bi saa saa bu ñëwee ci njàngal yi bokk euh, premièrement euh, lëkkaaleem ak bunt bi dafa leer mooy ne bépp soxna boo xam ne da nekk fii di lor sa borom këram ci loo xam ne waroo ko lor waaw waroo ko lor amoo droit di ko waaw lu dul ne moom am na ko koy plaider sa jëkkër jooju bu dee yow matoo li nga doon. am nañu ko borom bi dencal min al huril ayn ñoo xamante ne ñoom mat nañu ko di ko plaider te ñu ngi wax ak yow yëg na ko yëgoo ko lii di wane ci mu'jizaatu yonent bi alayhi salaam di ñu xabaare mbir yoo xamante ne nii bu ñu ko waxuloon kenn ci ñun mën ko xam kenn fu dara jaam toll mën ko xam waaw loolu mën koo xam yonent bi salaam dañu xabaare la hurul ayn ya di wax kenn ci ñoom nekk porte-parole yeneen soxnaam yi. waaw ya ko borom bi denceel ja'alana allahu minhum amin ne ndaw si laa tuuti waaw di wax ak moom yow bu ko lor kon bépp jigéen buy lor ci xam ne amu ci benn ak borom këram na xam ne am na soxnaam boo xamante ne nii fële ca xóorul ayn mooy porte parole ñeneen ña ñu ngi ko naan hee laa tuuti yow bu lor kii qatalakillah ñu ngi lay ñaan ci kaw ñu ngi ñaan yàlla sa kaw de. waaw yal na la yàlla def loola ak loola rek ah fa innamaa yi yow xanaa yëgoo kii nii indaki fi yow daxilul mais am fi rek dafay wàccagul noonu rek nazir la fi bay fa rek te nag gan nag fa muy nekk yàggul àddina bi yàggul dafay de passage la dafay romb nii rek yow su ko rek am yu faar mu jóge ci yow taq la koog yow yow mi nga xam ne yu yées nga koy ak tamit di ko lor ilay naa ñëw ci ñun ñi nga xamante ne nii bu ñëwee fii fi lay bëgge bëgg la wutul dakk allah <laughs> waaw <laughs> lii di wane kon mooy lii lan la bëgg wax ak suñu bunt bi mooy jigéen amul droit soxna si di lor boroom këram waaw ci loo xam ne mu ci benn àq ndax bu ko defee ñii nga xamante ne ñooy jigéen ñoo ñële lii lañu koy wax waaw allahu akbar kon mu ne xadiis bi kon nag loolu am am solo la waaw di lor nag ci ay làmmiñ ŋàññ waaw cim man sax man sëy bii xaw ma lu ma ci doon def ñépp waxoon nañu waaye góor gu ne lëng xamul manut dara tam di wax wax yu ñaaw yu di bari di wax ci kaw bu ko boroom kër ngeen waaw mais yi daa jëre yuuxu te nga xam mu ne ko manee laa wax tacc ko waaw yooyu ii dimbali ma laa wax nga rax ma waxal ah amata ñépp néeg yi nekk ci wet gi kër yi nekk ci ñépp di ko dégg jamonoy jamonoy suuf sedd wala moom jamono joo xam ne sieste lépp ne teg ci ci ci gox yu normal yi <laughs> eh, yoo xam ne moom suñu yenn nga xam ne foo tëll tëll gi bruit yi pim pim klaxon yeeg yuuxu yeeg amul arrêt yooyu moom de toute façon <laughs> wax joo waxit day suulu ci biir mais même loolu daa xaraam ndaw si de waxee rek moom noonu waaw di ko lor. ci boppam waaye ci njabootam boo ko defee rek xamal ne am na ñu koy plaider ñoo xam ne ñoom la ko boroom bi daldi euh, waajalal ëllëg te ñoo la gën yow bu dee nii ngay doxale yow ñoom ñoo la gën kon wallahu taala alam léegi nag ñu jàll ci xadiis bi ci tegu mooy bu mujj bi hmm? muy xadiis bi nga xamante ne mooy bi mujj ci suñu bunt bi al imaamu an-Nawawi mu ne mooy xadis deux cent quatre-vingt-huit ah, mooy xadis numéro deux cent quatre-vingt-huit wa an Usaamata bni Zayd radiyallahu ta'ala anhumaa an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala maa taraktu ba'dii fitnatan hiya adarru ala ar-rijaali mina an-nisaa' muttafaqun alayhi kon al imaamu an-Nawawi yu xadis bii la clôturer la tëje buntu bi nga xam ne ci lañu nekk muy buntu aq bi nga xam ne moom la buroom kër gi am ci ki nga xamante ne mooy euh, euh, soxnaam mu ne kon waan Usaamata ibni Zaydin mu ne bii mu ngi koy jële ci Seydina Usaama ibn Zaydin di doomi Zayd mooy mu ne radiyallahu anhuma Zayd bi mooy ban Zayd Fay <laughs> Fay Fay vraiment yow jàmbaar nga quoi <laughs> nga ne ma ah loo ma naan jàmbaar ma lay xanaa suivre hmm? yow xanaa suivre xam nga kay li tax ma lay wax Fay Usaama ibn Zayd Zayd bi mooy kan ah waaw loolu yow kay tontu moo tax ma la koy laaj mooy ndaw si nga xamante ne nii eh, eh, mooy ki nga xamante ne yonent bi alayhi salaam ko moomoon moo ko adopté woon jaaji fay masha Allah non fay nag nag bu dar vraiment jàmbaar nga quoi voilà waaw loolu la <laughs> lu moom Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu alxibbu ibnu alxibbi waaw mooy eh, ka nga xam ne eh, Zayd ibnu Haarisa ibnu Sharaahiil yonent bi alayhi salaatu salaam woon Makka te Sayyidatu Xadiija mayoon ko ko voilà masha Allah fay jazaakallaahu xayran wa foogoon da ngay nelaw quoi <laughs> waaw c'est pas ñaaw njort mais bon euh, c'est le c'est c'est l'habitude qui m'a fait parler mais bon. ça démentit tout masha Allah dans le bon sens euh, aslahana allahu wa aslahak ya fay amin kon mu ne kon jële nañu Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne an nabi muy jële corante bi alayhi salaatu wassalaam annahu qaala mu ne nee na mu ne maa taraktu bàyyiw ma man yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba'di sama ginnaaw fitnatan ab fitna boo xamante ne nii hiya moom de adar adarra ah moo gën a hiya adarra ala rijaal yi moo gën a mën a lore ci kaw góor ñi minan nisaa yi ci jigéen ñi waaw waaw mooy bàyyiw fitna bu gën a màgg sama gannaaw boo xam ne góor ñi nañu def attention que ki nga xam ne mooy jigéen jigéen ñi mooy jigéen ñu yées ñi bien sûr mu ne muttafaqun alayhi mu ne lii nag soloo na ko bokk na ko solo al imaam al Buxaari imaam Muslim rahmatullahi alayhima léegi est-ce que wax soloo dañ naan la déy al imaamu seen imaamu Ahmad soloo na ko seen taalib al imaamu Tirmidi ak ak al-Bukhari rahimahullah mu ngi ko indi ci kitaabun nikaah baabu maa yuttaqaa min shu'mil mar'a ah, mu ne haddathana Adam mu ne ki ñu nettali mooy Adam di Adam ibn Abi Iyas Abdurrahman Abul Hasan al-Asqalani al-Khurasani ah, rahmatullah al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Shu'ba mu ne ki ñu nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam amirul mu'minin al-Basri rahimahullah an Sulaymaan at-Taymi moo ko jëlee Sulaymaan at-Taymi mooy Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi eh, Abul Mu'tamir mooy baay al-Mu'tamir ibn Sulaymaan mi kii mooy Sulaymaan bi mooy baayam al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne sami'tu Abaa Usmaan an-Nahdi mu ne dégg naa man Sulaymaan at-Taymi Abaa Usmaan an-Nahdi mooy Abdurrahmaan ibn Mull Abu Usmaan an-Nahdi al-Kuufi al-Basri moom nii muxadram la fekk eh, fekk woon na eh, bon. Euh, mooy fekk na jamono yonent bi alayhi salaatu salaam mais gisu ko Abu Usmaan an-Nahdi an Usaama ibn Zayd moo ko jëlee Seydina Usaama ibn Zayd ibn Haaris ibn Sharaahil wax nañ ko sànq ibn Ka'b ibn Abi ibn Abd al-Uzza ibn Yazid ibn Abul Adiid ibn Ka'b ibn Abd al-Uzza ibn Yazid ibn Imru al-Qays ibn Nu'maan bana mu jeex Abu Muhammad ñi ne Abu Zayd ñi Abu Yazid ñi ne Abu Haarisa radiyallahu ta'ala anil jamii' Eh, an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu taraktu ba'dii fitnatan adarra ala rijaali mina nisaa kon mu ngi noonu le kantaal imaamu muslim rahmatullahi alayhi moom mu ko di moom xam nga day jël affaire yi def ko eh, ci kii voilà mooy bu bu dee fitnatan adarra wala fitnatan adarra maa bu dee hiya bi ñëw na ba ma hiya adarru voilà fitnatan hiya adarru waaye bu dee ne fitnatan adarra hiya bi ndax riwaa imaamul Buxaari bi amul hiya bi amu ci imaamu Muslim am na hiya mu ne wa muhaddasana ci kitaabu kitaabu riqaaq baabu aktharu eh, wala baabun aktharu ahlil janna al fuqaraa mu ne haddasana Sa'iid ibn Mansuur qaala haddasana Sufyaan mu ne Sa'iid ibn Mansuur moo ñu nettal mi Sa'iid ibn Mansour ibn Shu'ba al-Khurasani Abu Uthman al-Balkhi rahimahullah al-Makki rahimahullahu ta'ala an Sufyan kon nag kon kam wax nañ la Makki war nga xam man Sufyan na muy Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali al-Makki al-Kufi al-asl wa al-Makki rahimahullahu ta'ala wa Mu'tamir ibn Sulayman ñaari sëriñ ñi la ko jëlee Sufyan ak Mu'tamir ibn Sulayman gis nañ ko wax nañ mbirum sa Mu'tamir ibn Sulayman ibn Tarkhan at-Taymi al-Basri an Sulayman ñoom ñu jëlee ko Sufyan jëlee ko ci sëriñam Souleymane waaye Mu'tamir jël ko ci sëriñam di baayam di Souleymane at-Taymi rahimahullah gis nañ ko sànq an Abi Usman ibn Adi wax nañ ko sànq Abdurrahman ibn Mal rahimahullahu ta'ala an Usama ibn Zayd radiyallahu anhu annahu qala sallallahu alayhi wa sallam ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala ar-rijali min an-nisa'i voilà indi na ko noonale mu ngi noon indi na ko it comme eh, eh, eh, riwaaya bu imaamul Buxaari bi nga xam ne amu hiya bi dugalu ko ci voilà mooy bi mu ci teg rek ndax dafa boole xadis yi ma taraktu ba'di fi nnaasi fitnatan atarra ala rijaali min an-nisaa xadis bii nii Nawawi di ñoo di ko tëje bunt bi ngir leeral ni benn mbir mooy àq bi soxna si am bi waa am ci bi bi mu am ci boroom ci soxnaam boo gisee lii nag yonent bi alay saa salaam ne bàyyiwuma sama gannaaw fitna bu gën a rëy ci góor ñi te jigéen ñi xam nga lu tax parce que façon fitna yi am yépp bii wa ci gën a garaaw waaw bii nii mooy moo gën a naqaree détaché ci jigéen ci góor mooy gis nga jigéen <laughs> waaw euh, moom moom góor góor pour mu détaché wu xam nga suñu borom waxoon na ne zuyina linnaasi hubbu shahawaati min an-nisaa'i wal baniina wal qanaatiri al-muqantarati min ad-dahabi wal fiddati wal xayli al-musawwamati wal an'aami wal harsi zaalika mataa'u al-hayaati ad-dunyaa wallaahu 'indahu nekk suuratu Al-Imraan aaya 14 suñu borom ngir nit ñi hubbu shahawaati mooy loolu bi molen leen mooñaale lool ñu nekk ñoo xam dañuy sopp bànneex yooyu ba ko borom bi di lim jigéen ñi la njëkk mina mina nisaa yi ndax mooy bi ci gën a rëy waaw mooy bi gën a attiré waxoon nañ la keroog li al imaam euh, euh, kii doon wax Ibn Abi Jamra kene hadis bi ñu gisoon ba yonent bi saa saa di wax naan nit ki bu woowee soxnaam ci lal mu bañ malaaka yi dañuy fanaan di ko rëbb ba muy xëy mu ne loolu dañ ciy jànge ci hadis bi ne jigéen góor moo gën a ñàkk a mën a muñ wàllu sëy ko jigéen waaw te loolu moom loolu moom fee la waaw loolu leer la waaw ba mu def ay cas yoo xam ne mooy mooy les exceptions l'exception qui confirme la règle voilà mais waxoon naa la fukki góor yu toog ci dent buntu kër am jigéen bu sàggan bu leen gis dem defaru ba kii romb leen parfum bu ba kii romb boo moyul huit yi daaneel na leen en tout cas am na loo xamante ne nii bu dul woon ñeneen ñi ci des <laughs> dinañ topp ndaw si mbaa dinañ am lu ñu wax moom ñenn ñi sax moom xooluñ ci ñeneen ñi dañ ah waay dinañ wax gi parce que attiré na leen alors que boo defoon la même chose fukki góor toog benn fukki jigéen toog benn góor dem ba kii romb doo am proportion lu toll nii jigéen bi mën a xëcc ci góor ñi que ñu toll noonu que góor gi mën a xëcc jigéen ñi waaw. mu ne nag moo tax mu ne dañoo taaralal li nga xamante ne nii mooy nit ñi hubbu shahawaati minan nisaa bëgg bànneex yi mu njëkk jee tàmbale minan nisaa yi ci jigéen ñi waaw te shahawaat yi en général du lu baax boo mooy ne shahawaat bés boo ko toppee te tegoo ko ci jaamu yàlla ut ci ngërëmu yàlla topp bànneexu kese noonu boo moytuwul même bu dee ni ci kaw nii daa dagan fa mu lay ñor gi mooy sa bakkan lay fexe am waaw waaw moo tax mu ne minan nisaa ci jigéen wal baniin ak doom yi waaw gis nga nit ku am doom nii moo tax léeg-léeg moo tax suñu boroom waxoon ne eh, eh, eh, kii innama am amwaalukum wa awlaadukum fitna waaw dëgg dëgg gis nga seen doom yi seen alal ak seen doom yi ak seen soxla yi jooyu fitna fitna la waaw seen doom yi innama amwaalukum wa awlaadukum fitna walla seen alal yi ak seen doom yi mooy lu leen yàlla di nattoo la waaye wa nabluukum bil xayri wa sharri fitna borom bi ne leen nattoo ci lu baax ak lu yépp lépp di examen di lum lay saytoo waaw tekkiwul ne waaw baaxul kon nañ leen sànni noo ba ngeen toog déedéet déedéet déedéet mais mooy day dagat moo tax jigéen ñi muy wax nii moo tax boroom xam-xam yi ne en général sax kii nii ki mu mooy soxna si mu nekkee bu nekkee soxna su baaxul la nga xam ne nit ki day day takkoog day takkoog moom yàlla nag bu ko borom bi def mu nekk ab ab ab ab mel ni ab xóorul in mooy rafet taar mu rëy la ko borom bi jox mais baaxul jikko yi baaxul waa ji xolam day ragg ci moom ragg boo xamante ne dina tax yenn yi nga xamante ne ku am xel kese lu ko def soxnaam dugal ko ci yooyu wala jigéen jamuy no mu dugal ko ci yooy te xam na ne lii lu xaraam la waaye bakkanama ko noot waaw wal banin wal qanatir al dajale alal yépp ngir bajal yu bari yi min az-zahabi ci or wal fidda xaalis wal xayl ak fas yi yor ay écurie yu baax waaw ak wal an'am ak jur gi yor ay ay yu mag wal xars ak mbay mi dee waaye des fermes yu fel tal des champs à perte de vue lépp dox ay garabu sapoti mango orange yi waaye blé bi lépp di dox basi bi gerte gi lépp loolu nit da koo bëgg suñu boroom nag ni yii yépp nag daalika lii lii lii ma fi tudd mataa'ul xayaati dunya mooy poñeetu àddina gi nga xam ne daal doya di te gaaw a jeex wallahu waaye yàlla def indahu fa moom husnul la la gënu delluwaay nekk loolu la la la yonent bay saab di leeral fii waaw mais tekkiwul ne li ko ñenn ñi comme ni Cheikh Taqiyuddin as-Subki rahimahullah ni ko al imam euh, euh, Ibn Hajar rahimahullah euh, rahmatullah alayhi ma daal di <laughs> tudde mu ne cheikh bi nee na Taqiyuddin as-Subki rahimahullah <laughs> mu Ah, bokkul ak ni ko ñenn ñi nga xam ne xamuñu amuñu xam-xam dara waaw jàppe que ne mooy voilà kon jigéen gi daal waaw imaamul Buxaari yi wax nañ la bunt mi ngi ko indi baabu maa yuttaqa min shu'mil mar'a li ñuy bañ ci gaafu jigéen waaw mu ne ñenn ñi dañoo jàpp ne loolu day wan ne mooy jigéen ci boppam moo gaaf mu ne loolu amul kenn ci boroom xam-xam yi ko wax a Cheikh Taqiyuddin as-Subuki amul waaw laa kamaa yafawu ba'du an-nas min at-tasha'um bi ka'biha naan mbagg mi waa jigéen mbagg ma nangam wala tànkee wala bët yi wala karaw nga yooyu waaw lii ay problème lay indi wala yu mel noonu del moytu ah te am na ay jeexital yu muy am ci mbir yi mu ne wa huwa shay'un la yaqulu bi ahadun min al lii façon wax yi foo ko déggee waaw mooy façon wax yi ngay dégg rek wolof yi ñeen leen di ko wax ay jigéen mi weeni sëgge noonu la xel mi sëgge laa yaquluhu waxu ko shay'un kenn min al-ulama ci borom xam-xam koo dégg muy wax ne kii du borom moom moom siin la buy wane ne kii borom xam-xam waaw mu ne wa man qaala képp ko wax innaha sababun fi daalika moo tax lu ñaaw lii jot la wala lu négatif lii lu baaxul lii dal la nga koy gaafal naan jigéen gee tax fa huwa jaahil waajooju jàpp loolu ak ku sànk ku réer ngoo waaw waaw mu a waqat atlaqa ash-shari'u takat borom bi nga xamante ne nii mooy tëral àtte yi joyal na ala man yansubul matar ki nga xam ne taw bi day taw mu naan ilaa naw i biddiw sàngam moo tax voilà kooku borom bi da ko euh, shari'a yonent bi alayhi salaam mooy laqad képp koo xam ne ne mutir naa li naw i kaza waaw yonent bi alayhi salaam nee nag weddi képp koo xam ne dafa ne dañoo taw ndax biddiw sàngam moo tax waaw léegi yow nan nga mu ne ku me loolu shaari bi def léegi yow nan ngay mën a taxawee ah di askanale maa yaqaw min ash-sharri ila al-mar'a lii xew ci lu bon nga naan jigéen gi la parce que jigéen gi la ah mimma laysa laha fihi fihi madxal loo xam ne moom amul ci benn benn méeméer amul dara lu ci jigéen yow dara dal la danaan moom kay bi ma génnee dajeeg moom wala bi may génn man bëgguma muy génn damaa bëgg fekk ngay nelaw quoi ba nga jógee laa xam ne sama affaire bu baax maa ngi nii sama oto yi ma génn di kii ne rës am ku ma bëgg comme ça France bi may travailler voilà yii yëpp voilà wala doo xam quoi boo déggee may jóg di waaj liggéey yow woo jóg yu mel noonu loolu kooku la naan ak ku réer <laughs> waaw <laughs> mu ne loolu mën naa nekk lu lu comme ni muy xew fépp day day day day tombe kese après waaw léegi nag nan nga mën a waxee loolu tombe nga ne moom moo tax waaw loolu loolu mooy li nga xam ne waxu waxu ku euh, euh, réer la quoi <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu mooy fitna yëpp dëgg la mooy bi ci gën garaaw mooy bi ci gën a dëgër mooy bi ci gën a rëy ndax xolu nit ñi xolu góor ñi ni ñuy lagge ci ñoom waaw moo tax mu tàmbalee ci aay biñ gis léegi ñoom la tàmbalee waaw minan nisaa yi nga xam ne mooy baaxuñu waaw waaw <laughs> ñooñu baaxuñu biir baaxuñu bëccëg yàq kese wax ju ñaaw dikko yu ñaaw kooku moom bu la borom bi booleeg moom ah nattoo muñ <laughs> alayka bis nga xam ne ah borom bee la ko fitnaale ndax li ñu wax sànk rek innama amwaalukum wa awlaadukum fitna te bokk na ci liy wane li nga xamante ne nii mooy fitna googu euh, comme li al imaamu al xaafiz wax mu ne boo ko seetloo xatta ndaw si bu nit ki sopp gum ko sopp lay tax da ngay gis ni muy transféré woo ci doom ji nga xam ne moom la am ak moom mu ne seetlul lu bari nii lay demee waxuñ la tout temps de mais li bari nii lay demee mooy daw soo xamante ne nii dafa jëkkër ji daa am ak jëkkër ji doom ñoom ñaar ñu dëkk fekk moom amoon na beneen doom mais ak beneen femme mais dëkkatuñu wala génn na àddina wala yu mel noonu mu ne boo seetloo en général waa ji comme que xolam ci soxna sii fi nekk nii moom muy gis tout temps yi moom la gën a euh, euh, euh, jëm boo seet boo mayul doomam jooju mu bo bu am ci moom lay gën bëgg ko doom ko keneen ci beneen doomam ci <laughs> waaw moo tax loolu mooy ci nga xamante ne ni jaarul yoon ndaw si nga xamante ne ni bu dee ne la yonent bi saa saa waxoon ne kenn gisoon ko que àddina bi mataa la te li gën loo fi mën a am mooy al al mar'atu saaliha loolu kay bu dee kooku taxul ñuy wax waaw ad-dunya mataa wa xayru mataa'i dunya al mar'atu saaliha bi mooy hadis bu mujj bi tëjoon. bunt bëri nga xam ne mooy mooy buntu 34 bi doon wax ci alwasiyatu bin nisaa waaw waaw kooku taxul ñuy wax te bokk nag ci li nga xamante ne mooy wane fitna boobu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax bi nga xamante ne nii ci la wax ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne masumaa gis boo loolu taxuñoo jóg xadiis boobu nekk ci saxiixayni la nekk Euh, euh, mu ngi ci euh, musnadu al imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi muy hadiis Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mooy bi Yonent bi alayhi salaam ne dafa gis aj safara ak àjjana waaw ne jigéen ñi yéen dee leen saraxe waaw dee leen bari lu ngeen saraxe ndax kat gis naa wan nañu ma que ne yéen a ëpp biir sawar ñu ne ko mais Yonent bi alayhi salaatu wa ci lan te lu mel ni tuddoon nañ ko tukk sir na laada mu ne leen da ngeen di bari lu ngeen di rëbbaate. wa takfurna al-ashir ba pare ngeen di weddi weddu ñàkk reconnaissant njekk gu leen seen boroom kër yi defal bu ngeen leen meree wala wala am lu dox seen diggante waaw yeneen way saa saa lan la ci tegoon maa ra'aytu min naaqisaati aqlin wa diinin azhaba lil lubbi rajuli al-haazimi min ihdaakunna waaw mu ne masumaa gis man yonent bi alayhi salaam min naaqisaati aqlin ci ñoo xam ne mooy dañoo wàññeeku ci wàllu xel wa ak wàllu diine ak dina mën a yóbbu li lubbi rajuli saal mooy li gën a sell ci xel góor goo xam ne alxaasimi gu dogg ci ay mbiram noonu la ma sa mel waaye bu dajeeg femme yu bari ki ñuy yéen min ihdakun naka yéen mu yóbbu am xelam nga yaakaar boo gisaa ak naan lay waa ji kii c'est kii mooy professeur bi mooy borom xam-xam bi wala mooy mooy sage bi mooy loolu nan lañ koy mën a fekke ci des histoires de mœurs comme ça bu dee ne waa ji du soxnaam waaye bu dee soxnaam na nga gis ko muy nangu léegi yoo xamante ne nii moom ci boppam day toog naan nii baaxul yi kenn du ko def waaye bu nekkee soxna si yoo xam ne xam ne dafa xaraam mu nangu ko waaw mu ne masumaa gis ko mën a yóbbu xelu koo xam ne ndaxa rajulul hasim waaw góor boo xam ne bu dogu la ci ay mbirum la min ihdaakun na ci yéen léegi yonent bay saar saar nag faam yi laaj ko wa ma nuqsaanu diinina wa aqlina ya rasulallah ne yonent bi saa saam lan mooy wàññeekook suñu wàllu diine ak ci suñu wàllum xel yow ndawul yàlla sallallahu alayhi wa sallam suñu wàññeeku foofu mu ne leen est nekkul ne seeday ndaw si mooy xaaju day mel ni nisfu shahadati rajul waaw day nekk li nga xam ne mooy xaaju euh, euh, seedeb ki nga xam ne mooy góor gi comme li alquran wax waaw ne fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada bu ngeen seede am ngeen ay góor yu li ñu seede ba am benn góor mooy wa imra'atani waaw mooy place benn góor ba waroon a seede boo amee ñaari jigéen day taxawu place am waaw mu ne loolu noonu lu waral parce que ñoom dañoo gën a émotionnel waaw nekk lu xas rek lii nii la leen borom bindee waaw fii mu ne boo ñëwoon doon waaraate. am mbooloo ñuy waaraat muy def yu mel noonu te dara yóbbuwu ko lu dul faamam bii waaw loolu du xaste du xaste de mooy noonu la leen borom bi bind ñoo gën a émotionnel waxtaan woo doon def waaraate ñoom ñooy njëkk ñoom ñooy njëkk ñoom la xëy xol di gën a tooy ndax ñoo gën a émotionnel waaw waaw waaraate woo fekk ay ñoom ñu fekke ko ay góor seetal ñoom ñooy gën a gaaw mën a jëfe la dégg ci saase mais sauf que daa soxla di répété waat nga ciy toppaat sinon après quelque kii rek mën nañoo bàyyi affaire ba denkaat ci leneen waaye ñoo gën a gaaw a nangu lool te buñ gisee injustice ak loolu mooy seen xol ñoom lay gën a tooy waaw mooy dañoo gën a émotionnel ba loolu woo tax day féete kaw. xalaat bi ñu waroon a xalaat bu baax ne est affaire bi émotion kese dinañ ci doxe waaw <laughs> waaw boo tax fii mu ne convaincre ay góor yoo xam ne gëmuñu dara ci diine convaincre ay faama dina simple waaw boo leen xamalee wax leen waxu borom bi tabaaraka wa taala delloo leen ci wàllu allaaxira ak àddina ak kii ak yooyu bugalum allaaxira yu mel noonu ne ku fi yaakaar ne fii ay athéisme ay dee jeex na wallaahi yu mel noonu ñoom ñoo lay jëkk ñoom ngay gis seen xol dina tooy. alors que góor gi moom lëg nga fee lay toog lu bari ci ñoom ñu déglu nii mais après naan bon est-ce que sax kii bon yii bon waaye bon di jéem a xalaat ak mais loolu nag léeg-léeg moo koy dugal ci tu giraawaali moom it <laughs> waaw kon loolu la nekkul ne xaste la mukk waaw mooy loolu waaw fii mu ne bu dara xewee émotion bi mën naa tax bi mu amal kenn ki même bu dee ne moo tooñ ndax gis ne moo gën a man na xolam man na pensé wu ci moom même bu dee ne xam na ne parce que dafa faible waaw kon nag moo tax mu ne bu ko defee bu kenn ki fàttee fa tuzukkira ihdahuma al-ukhra kenn ki ñoom daal di euh, euh, fàttali keneen ki bu dee dafa fàtte kon mu ne loolu la mu ne beneen bi ñu laaj ko nag ñu bi mu waxee loolu alayhi salaam ñu ne ko balaa mu ne qaala fa zaliki min nuqsaani aqliha loolu nag ci seede boroom bi def ñaari jigéen ñooy taxaw bërëbu benn jigéen loolu ci luy wane wàññeeku googu la waaw kantaa ci wàllu diine mu ne alaysa ida haadat lam tusalli ndax nekkul ne bu dee ne dafa gis ay mbërëgam ay réglam du julli walam tasum ta du woor qul nañu ne ko balaa ah kay mu ne qaala fa zaliki loolee min nuqsaani diiniha ci wàññeeku diineem léeg-léeg est loolu daa am daa am ak ŋàññi ci nekk déedéet mooy lii ay seela yu lu ko yàlla bindee moo ne ko noonu mais jigéen bi nga xamante ne nii woor daa jot mais mu ngi ci mbërëgam est day am bàkkaar ci lool déedéet mooy wàññeeku jëfam mooy jamono jënit ñuy jëf ndax woor ci weeru koor moo gën a màgg leen waaye pour ko am ngànt kooku ngànt bu sari am nangu kooku moom amul dara lu ko ciy fekk sauf que jamono jot ci nga xam ne amul ngànt en général góor gi nga xam ne feebarul ak yooyu moom mu ngay woor te kii li ko tare du feebar waaye euh, mbërëg gi la te bu boobaa loolu nag ci boppam loolu muy def loolu ak jaamu yàlla la le fait que woorul waaye la fait que le euh, kiiwul nu mu loolu ak jaamu yàlla la léegi nag est-ce que borom bi dina ko ci fay loolu borom xam-xam bi dañ cee wut am na ñu naan noonoo kenn du ko ci fay comme la ñoom Imaam An-Nawawi waaye am na ñu ci taxaw ne loolu man duñ ci wax mais insha allahu taala mbir la mooy day nekk koo xamante ni day appliquer di topp ndigalu borom bi nga xam ne moo ko aaya muy jullee ko woor bu dee daa gis mbërëgëm loolu nag di ko def te yàlla tax borom bi dala ciy fay insha allahu taala kon nag mu ngi noonu lu ama am solo la moo tax ci fitna gii muy wax mu waxoon moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xadiis bi nga xam ne moo ngi ci imaamu muslim rahmatullah alayhi bi nga xam ne ci la indi moom ci buntu bi gisoon nañ sànk kitaabu riqaaq baabu aktharu ahlil jannati al fuqaraa li mu ëndee xadiisu Seydina Usaama bi bi mu ci teg mooy xadiis Seydina Abu Sa'iid al-Xudri radiyallahu ta'ala bi yonent bi alayhi salaam dinañ ko gis ci biir fii téere bi mu ne yonent bi alayhi salaam nee na inna dunya hulwatun xadira mu ne inna dunya dëgg gis nga àddina bi hulwatun dafa neex xadira daal dina tëx akan akan bànneex mooy boo ci toppee bànneex yi waaw waaw damal xayaatu dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafaaxurun gis nga yooyu de waaw xadira wa inna allah ta borom bi mustaxlifukum fiiha daf leen fee wutu da leen indi ngeen di wutu wante génération bu bu fi nekk ba dem ñeneen ñëw fa yanzuru bu xool kayfa ta'malun ana lan ngeen di jëf ndax neewoon dama la bind eh, eh, dama leen a bind deew ak dund li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ngir xool kan moo gën a rafet jëf ci yéen mu ne kon nag fattaqu dunya wattaqu nisa mooy te na ko leen àddina fitnaay àddina wattaqun nisaa mooy te na ko leen fitnaay jigéen yu baaxul yi waaw fa inna awwala fitnati bani israil ndax fitna bu njëkk bu dal waa banu israil alayhi salaatu wasalaam kaanat fa mu jógoon nekkoon na fi nisaa ci jigéen ñi la jóge loo waaw lool di wane kon li nga xamante ne mooy ku sàggan ci ñoom ni nga xam ne noonu la mën a fëkke ay góor yu bari waaw wal iyaadu billah moo tax yeneen tubaab yi saa saa ne kon maa taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala ar-rijali min an-nisa mooy yow góor gi lëkkaay ba buntu bi ba léegi loo am àq ci sa soxna waaye ak loo ko bëgg-bëgg bum la jëme mukk nag ci loo xam ne mooy yàlla la comme liñ gisoon ci jotaay ba la ñu génn euh, bi ñu naan ndaw si bi yaay hadith sayyidatu ummu salama bi radiyallahu anha liñ gisoon jotaay bii ñu génn ayyuma imra'atin maatat wa zawjuha arad anha radin daxalatil janna bépp jigéen moom dafa génn àddina boroom këram këram ko dina dugg aljana waxoon nañ la loolu ça ne veut pas mooy ci loo xam ne àndul ak mooy yàlla yow itam soppal jigéen ñi waaw denc leen waaw moo tax yonent way saa saam ne man hubbiba ilayya min dunyakum waaw man soppaloo nañ ma ci seen àddina bii bo mu ne am nisaa jigéen ñi ak ak parfum waaw kon mooy sopp leen lu baax la waaye ci kaw lu dagan ak lu neex yàlla mais kon loo am ci moom àq àq bu mu la jëmee mukk nag ci loo xam ne mooy yàlla la ndax bu la ci jëmee xamal ne fitna gi gën a rëy gu yonent bi saa saa bàyyi ci xeetam mooy jigéen ñu sàggan ñi te ñooñu comme liñ la wax sànk ne boroom xam-xam yu bari dañ ni loolu rawatina soxna si nga xam ne yow doo mën a takkale koog moom noonu waaye mu mu mu lay def loolu yoo xamante ne ni yow ci sa bopp. gaa yi laata ngay denc soxna yow doonoo koon def mais xalaatoo ko woon waaye léegi man ko amee nga commencé di permettre sa bopp yoo xam ne waaye xalaatu ko woon waaye ba mu amee soxna daal la permettre boppam ndax soxna si quoi nga gis ñéppay xam ne sa waay dafa laxiste léegi léegi mais boo ko xamoon démb xamaat ko tey rek naan mais xanaa sa yi mais c'est pas la même personne waaw nan la mënoon a nekk naan ay mees baaxul lii dafa xaram xeesal ba pare ndax am na soxna su koy def mu commencé naan loo c'est que yooyu yëpp lii la ay lay yoo xamante ni dañ naan mais qu'est-ce qui se passe mais eh, li lubbi ar-rajul al-hazim min kunna loo kesee am waaw <laughs> waaw waaw moo tax mooy soppal waaye nag bu la buñ la ci loo xam ne mooy yàlla la comme ni nga xam ne sax bàyyi bu mu la yóbbu toppal rafetalal ci ñoom waaye wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma képp ku man di doon man amarakum bi ma'siyati llahi fala tuti'u ku leen digal mooy yàlla moo xam digalu defal wala di la ci pousser baña waaw amul sama soxna la rek voilà nga ñëw mu bëgg la pousser parce que war ngeen am mu dugal la ci commerce yoo xamante ne baaxul nga naan ndax ñu am alal wala yu mel noonu wala mu lay yóbbu ci loo xam ne ngay tricher ngir loo xamante ne def ko te yonent waxoon na ngir am sa mbiru àddina ah, mu ne man ghashana fa laysa minna képp koo xam ne daf ñoo nax tricher ñu nax ñu kooku bokkul ci ñun waaw kon nag loolu lu ama am solo la mooy xaq yooyu lu muy am am solo waaye bu la taar bu la alal ju mu am bu askan wu mu am moom ndaw si ba yóbbale loo xam ne mooy yàlla la comme yawit ndaw si jëkkër ji bul fexe ba play boy la taaru nag il est show ak borom alal la ah c'est un jet-setteur rek lu ne bum la dugal ci mooy yàlla comme liñ la waxoon bu la nee kañ dem réception yoo xam ne sàngara ak yooyu lañ fay def parce que mes amis yooyu doole jëm nga ne man duma ko def ah voilà loolu la kon nag ci kaw noonu la euh, al imaamu rahimahullahu ta'ala daal di